inna iddata shuhuri non innama nasiu ziyaadatun fil kufr mooy la def le fait que ngeen di puus weer yi noonu parce que moo ànd ak seen bànneex da ngeen a bëgg a xeex ngeen jël weer yi nga xam ne buur yàllaa ko wormal teg ko ne lii mooy weeru yi nga xam ne damay tere ku ci def lii yéen ngeen bëgg cee def loolu ngeen repousser ko ñooñ jege nañu ko la eh, eh, waa banu Israël doon def bi bañ leen ne bàyyi leen napp di di di di di di di pêcher jour samedi comme suñu jour bi dañ leen koo terewal ne leen bu leen di pêcher ci bésub samedi gaa yi tëralu pexe waaw comme que dëgër bopp la parce que li leen buur yàlla wax bu ñu ko defoon problème du la ci fekk mooy amul kenn benn jàmm ci benn jamono benn waxtu nga def li la buur yàlla digal ngay am ay problème mais bu dee li yàlla ne def leen subhaanahu wa taala mi leen mi ñu bind gin ñoo xam ñu ne ko noo ñun nag baal rek ñu xoolal suñu bopp ah léegi nag lu ñu ci góobe rek nañu ko gar waaw waaw on ne peut pas moissonner lu dul la ñu waaw mënuñu di récolter lu dul li nga xam ne moom lañ jiwoon waaw lañu jiwoon sama tool bii bu ma ko defee toolu dugub ji ci dugub bu taw bi ñëwee baax affaire yi jóg ma ne bu ma ci xaar laa wax ñebbe bu ma ci xaar mu génneel ma ñebbe walla li nga xam ne mooy gerte waaw kon nag nit ku ne li nga li nga jiwoon rek moom mooy génn ñoom ñii nag ñu ne dañuy teg ay pexe comme ñun rek niñ ko tege ah bon yàlla nag dangay xam ne la démocratie <laughs> pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple daal euh, daa mel ni daal bañu ci loolu agun waaw te suñu agun gi sax daa yàgg dañ ci neeg léegi <laughs> waaw kantaa sa charia bii moom dañ ko tëj nii rek bu mais nag duñ bàyyi lépp bu ñu bëggee bu jot bu dem màkka jotee ñu man ko dinañ dem dinañ la demal màkka nag te bu julli jotee dinañ la jullil waaye kantaa suñu biir moom nan lay doxee ak nan lañu war a tëralante suñu biir ak nan lay doxee ak suñu diggante en tant que jullit ak ñeneen ñi dul jullit yooyu am réew ni muy doxe ah loolu nag sharia moom bàyyi leen rek <laughs> waaw <laughs> ah <laughs> buñ taxawul wax ko suñu lisaanul loolu la wax de euh, bon euh, waa banu Israël teg ay pexe ne léegi ni ñuy def saay <laughs> jën yi moom daa mel ni dañoo bàyyi parce que loolu la buur yàlla dogal <laughs> jour biñ dul napp mbir yi bari lool mel ni lu leen di narge <laughs> ñuy gis jën yi di tëb ko dal jour bi ñuy napp waaye daanaka jën yi dañuy réer xaw ma fan lañuy jaar am dañuy dem ca océan yu kawe ya ndox yu kawe ya kenn du leen ñu gis gaa yi ne xaaral suñu fiilaa yi suñu fiile yii suñu fi suñu mbaal yii li ñuy bàyyi ba ba vendredi ci guddi hmm? ñu dugal leen waaw placer leen nag ci ndox mi nga xam ne bu samdee bu jën yi accès rek di tëb suñu mbaal yi jàpp ca lu bari léegi nag bu samedi gi weesoo ca dimanche ga nag ñu ñëw récupérer affaire yi waaw ne nag ñun bon ñun nag kiiwu ñoon gaawu ah, gaawu bi kenn kiiwu fi woon waaw euh, ñun bi ki de kiiwuñu woon ah nappuñu woon ci dibeer gi lañ ko récupérer ñu ne la ah dangeen a foog ne yéen seen pexe yooyu ñuy teg buur yàlla soppi leen def leen ay singe ay golo yu yoo xam ne yu kuttus lañuy perte lañu mooy ne noonu ñu doon def daanaka lu mel noonu la ñuy doon def waa jaahiliya mooy man daal damay daganal li li ma yàlla tere ne bu ko def selon samay intérêt dama koy def waaw mais loolu du waa jaahiliya rek am na ci l'islam bi ñun ñii loo xamante ne nii ñun noonu la ñuy doxe walla iyaadu billah mooy mbir yi moom dinañ ko nangu fekk demul à l'encontre de nos de noo de nos intérêts mooy fekk mbir mi daal mu ngi topp ak diine ñi moom li li ñuy digle li yonent ma lay saa saam di digle mu ngi ànd ak sama sama samay intérêt may wane ne dama koy def parce que yonent ma lay saa saa ma ko digle ndekete yoodu loolu daa tombeek samay intérêt ne ci fi ngay xamee ne looloo tax mooy boo gisee leneen loo xam ne yeneeni ndigalu sharia yoo xam ne moom xam nañ ne lii intérêt personnel am new ci pourtant mu ngi ci sax ndax lu la sariya digal fa la sa intérêt yi àddina ak laaxira nekk mais nag mooy ci bët bëtu gisu doomu aadama alayhi salaatu wassalaam bu xoolee nii day gis ne bon kii lii amaana gënul ci moom bu boobaa nag nga gis mu fexe bu dee koo xam ne ku xaw a xam dara ci diini la mu naj aaya yi waaw jël xadiis yi dalil yi di leen pressé nit singom di leen pressé bi citron bam bam bam bam bam bam niroo mel ni ku yor pataa modelé di ko modelé di ko di ko di ko di ko di di ko transforme di ko def ni mu bëgg ba ba diine ji mel ni li mu bëgg léegi nag mu ñëw nag foog ne moo ci ne te moo gën a tay ne loolu ay pexe la loolu lépp ay xiyal la moo tax xiyal ci wàllu diine ngir daganal lu yàlla xaraamal wala di xaraamal lu yàlla dagan loolu daganal dafa xaraam loolu qul man xarama zinata allahi allati axraja li ibadihi wa tayibaati min ar manoo fee nekk ana kan waxal ana kan mooy ñëw di xaramal li nga xam ne moom la buur yàlla ah man xarama kuy xaraamal zinata taar taar yi buur yàlla def nga xam ne da ko askanele boppam waaw inna allaha jamilun yuhibbul jamal mu def àddina bi taaru lool waaw def fi ay taar taar ana kan muy ñëw di xaraamal lool yi nga xam ne da koo def génne ko ngir jaamam yi ak yi nga xam ne ñoo teey ci yi nga xam ne mooy mala mooy ci wërsëg yi nga bëgg yow parce que iñaane nga diw wala yooyu wala lii sa intérêt nga ci nga fexe ba mbir mi dëppook sa bànneex loolu nag xaraam ba lee loolu mook lii wa ñoom dañoo fexe woon yi nga xam ne dañ leen koo xaraamaloon ne leen lii de weer yu ñu ormal la manu ngeen cee xeex ñu fexe di ko repousser parce que seen intérêt newul foofu waaw mook waa ji nga xamante ne nii ah parce que intérêt newul ci euh, parce que am transaction bu muy def boo xam ne leer na ko ne lii transaction ribawiya la waaw mooy transaction jënd ak jaay la moo xamante ne ribaa la mu fexe ba ñëw naan ad daruraat tubihul mahzuraat ak waxi caaxaan yow mooy jël kalimatu xaq wa araada bihi baatil waaw wala biha baatil jël baatu loo xam ne kàddu dëgg la mais nag ay neen la ci nar looloo ko ci tax a jóg mais parce que xam na ne ah mbir mi intéressé wu ko tey mooy eh, yow nga xam ne jaay sàngara dafa xaram nga naan boo comme que yow sa métier mi ngay def am na sàngara nga commencé nag bon xam nga jaay sàngara bon bu dee ne bon instant bi eh, daa nekk ci dangaa am problème yoo xam ne foog nga dund wala yu mel noonu te kat moom mii wax moo gën a xam ci boppam ne li muy wax demewul noonu waaw ama mooy am na yeneen liggéey yu mën a def mu bañ ne foofu waaw wala naan c'est pas le plus nekkul li ëpp ci sama chiffre d'affaires après benn pomme de terre bu nëb bu nekk ci saaku bu fa yàggee nu muy def ci saaku pomme de terre mais da ko mais da koy yàq lan moo tax yow kantaa yu dagan yi la sharia digal sax na la njaay yu dagan yi sax dane la alal jooju dee ci génne zakat ngir mu tazkiya sa alal te pourtant kat ci lu dagan nga ne sauf que rëcc rëcc day am yooyu yëpp day am te kooku mooy ki nekk ci lu dagan yow lan nga may wax nga jël lu xaram di ko jaay ba pare naan ma bon on xam nga mooy yooyu yëpp dangay nax sa bopp naxoo keneen waaw dangay nax sa bopp naxoo keneen waaw manoo ñëw parce que yow tey pare nga ngir jëw nit nga ñëw bëgg fee wax ne daal jëw am na bon foo xam ne dina baax tey leer na la yow cadre bi nga ko bëgg a defee boobu bokku ci waaw mais comme que sa nafsu moom moo la kii sa bakkan tëb na mu bëgg nga jëw nga ñëw bon waaw xam nga jëw bu dee ne boo ki ngay wax manula ñàkk bon parce que li muy yàq dafa bari te nit ñi lañ koo war a xam sinon te yow leer na lii ngay wax duggul ci cadre boobu waaw ak yàqoom nit ñépp xam nañ li muy wax du demewul noonu kon nag wala mu nekk loo xam ne dañuy xam ne lii sa bànneexu bopp mooy manoo daganal lu yàlla xaraamal ci loolu waaw déedéet waaw manoo ñëw man daa am benn soxna bu ma bëggoon a takk gaa yi ne la ah <laughs> yow soxna si kaay parce que wolof yi ñun en tant que sénégalais léeg-léeg yenn yi duñ ci ndax nekk sax di di di di di di di ko leeral waa ju nekk fii ne la man de daa am benn soxna boo xam ne moom laa bëggoon a denc yow da ngay ñëw rek ne ko aywa kañ ngeen bëgg ñu may leen nga ne kii nga ne aywa mu ne la yaay ustaas bi rek nga ñëw maye déedéet woo nga say parents waaw d'accord nañ ci ana ñu ñu nga Sénégal moom it parent mu nga Sénégal rek nga ñëw déedéet déedéet ñoom d'accord nañ kon baax na nañ leen jàpp bés kenn du jàpp bés du demee noonu dafa am yoo xam ne ay question préalable yoo xam ne ñoo war a jiitu ay laaj yu ñu roonal laaj waaj ba mu leer ba pare parce que xam nañ fii ni muy demee mooy am na ñoo xam ne boo moyul ñoom ñoo dëkk waaw am na ñoo xam ne góor ak jigéen bokk bennum néeg di yeewaw ka di di fanaan ak yeewu di dund di defandoo course di defandoo lépp wala boo buñ bañee ci biti nit ñi xam ko ñoom duñ defandoo course waaye en tout cas ñoo dëkk mais boo leen gisee yow da xamoo leen da ngay foog ñi ay couple yu marié lañ ndekete yoo dañuy concubinage waaw mooy dañ ko ciy nekkal rek waaye dara fii dara daganu kenn daganu ci sa moroom imagineel bu dee lool la ah mu ñëw nelaw léegi bon dañoo bëgg marié léegi yow nga ñëw moom mu xam ne affaire bi bon yow yow nga xam ne sa xarit la quoi yow nga xam ne noonu la demee mu ne la maye ñu nga ne nga ne waaw baax na léegi kii leen jàpp leen bés parents yi d'accord nañ tamu leer na le yow parce que bon sa xarit la bëggoo ko gene bëggoo ko wax lu ko naqari bëggoo ne ko ah sa waay <laughs> affaire yi manu la nii de pour ngeen mën a sëy yéen ñaar ñu may leen ci charia il faut séparation de corps am il faut séparation des corps xaw ma ngeen koy wax mooy dootu ngeen bokk di fanaan nii ah ba ndaw si gis ba ba benn période ba ndaw si gis ay réglam ñu door leen a may nga xam ne acte bi lii la nga ñëw tëdd ci parce que sa xarit la wala nit ki ci boppam ki nga xam ne moo naan nañ ma maye nañ nañ ma may diw wala ndaw si moom xam na ne lii dafa xaraam mais na comme que intérêt new ci mu daal di koy def loolu lépp ay façon contourner ak def lu la neex la parce que yow li li charia digal hein dafa wuteeg sa bànneex waaw dafa wuteeg sa bànneex loolu lépp nag xaram loolu nag lu mel noonu la xarab yi doon def nii kon loolu mooy annasi boobu innama nasiu ziyaadatun fil waaw mooy buñ soxla woon xare dañ doon repousser weer yi waaw waaw ba mbir yi kii nag après mbir yi di jaxasoo ci ñoom